ab yéefér ak lum la jege jege jege jege bu newoon sa yaay sax mu génn àddina doone yal na ko yàlla yërëm loolu dafa xaraam quant à tendance bi xew léegi nga xam ne gars yi booy wax ñuy jaay humanisme nee nañu naan ay bon kii ba c'était une figure emblématique c'était une figure vraiment seen discours yooyu nga xam ne gëmuñu ci lenn laa wax parce que dañ leen a tàllal micro kese wala dañuy bind article pour seen seen honorabilité ngir ñu ne keroog ba diw génne àddina d'ailleurs j'avais fait un bon un, un beau art un, bel article ah yooyu rek lañ ci bëgg ak ñu leen di citer naan diw way il avait rendu hommage au grand homme au kii yooyu rek la gëmuñu ci lenn ñu ne fi naan bon waaye kooku moom ak demuk safaraame kii di ko ñaanal yàlla ko yàlla yërëm loolu dafa xaram yéeféer lum la jege-jege bu xasee dee amoo fekk mu ngi dund moom man nga ko ñaanal lu loo mën a ki te manoo koo ñaanal lu gën te ëpp doole gënal ko moom te gën ci moom buur yàlla gindi ko dugal ko ci lislaam moo tax moo tax képp koo xam ne buur yàlla dafa laa boole ay nit ñoo xam ne dañ lay gis ñuy say am na àndandoo wala say xarit gëmuñu yàlla pa yor mais même bu dee sax baaxuñ ci yow même bu dee waa ji comme ni ñuy wax ñun xam nga africain moom mooy deux mën a tubaab bi dafa raciste yu bari waxoon nañ la du racisme suñu comportement la moo tax ndax loolu ku ko defoon suñu dëkk ñun Sénégal gi suñu réew di étranger <laughs> mais doo doo ko defati doo doo ko defati gaayee koy fajal seen bopp ñun nag bu tubaab bi wax kese lay def ñu ne dafa raciste même kooku noonu manoo ñaa bu au lieu ngay ñaanal buur yàlla alak ko mais ñaanal buur yàlla gindi ko rawatina nga am koo xam ne sa xarit la koo xam sa àndandoo la boo xam ne du jullit mais ku baax am jikko yu rafet kooku du ne ay di ko joxi cadeau ay kii bëgg mu bëgg yooyu loolu du loolu moo am solo ci moom li am solo mooy sa fi nga gën yaakaar sa biir julli yi farata yi julli boo xam ne yow kese danga koo def ngir yàlla kese jar na nga toog benn jour julli ñaari ràkka ñaan sa borom képp uniquement def ko ngir buur yàlla daal di dugal leerul islaam loolu wallahi manoo ko jox lu gën lu ëpp loolu manoo ko manoo ko loolu fekk mu ngi dund lool la mooy yooyu yépp mën nga koo def yooyu yépp action yooyu yépp mën nga koo def mais bu xasee faatu man nga laa ñaan bu dee gaañoowul buur yàlla daal di koy gindi yërëm ko daal di defar ay mbiram daal di koy yombalal projet mi bu dee projet bu baax la bu dee ne li muy def comme jaaykatub sàngara la manoo naan buur yàlla yàlla na ko ko euh, may ouverture ci li mu ne jaay sàngara nga naan ko ouverture loolu nan la mën a nekk mooy yàlla ouverture amu ci ab tëju kay ci am sauf ko buur yàlla de dana sa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin kon kooku loolu mën na nekk ouverture fermeture la goo xam ne ci géejug alkande la jëme borom bu ko buur yàlla gindiwul mooy nit du nekk ci lu bon nga naan yàlla na ko ci yàlla defal ouverture déedéet yàlla na ko ci yàlla génne bu dee ne kooku gëmul yàlla li muy liggéey liggéey bu baax la waaw nga ñaan buur yàlla defal ko mais li gën loo ko mën a ñaanal mooy buur yàlla ubbi xolam def ci leerul loolu mooy mooy fekk mu ngi dund bu deewee nag amatoo droit naan yàlla na ko buur yàlla yërëm déedéet loolu dafa xaaraam voilà loolu mu ngi suuratu tawba maa kaana li nabiyyin walladina amanu ma'ahu an yastaghfiru lil mushrikina walaw kaanu uli qurba amul amul mooy maa kaana lin nabi yonent bi alayhi salaam warul ci moom moom ak ñi nga xam ne ñoo ko gëm ñuy jéggalul di ñaan yàlla jéggal ñi nga xamante ne lil mushrikiina ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ay bokkaalekat lañu dañoo weddi borom bi subhaanahu wa taala mu ne ñooñu même même même bu dee ne même bu dee ne walaw uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim même bu ñu leen di ñaanal jéggal walaw kaanu uli qurba même bu dee ne seen seeni proche lañu même bu mooy comme sa yaay la wala sa baay la wala sa doom la sax wala sa frère wala sa sœur amoo droit bu génnee àddina nga koy ñaanal yàlla jéggal ko min ba'di an ma tabayyana ginnaaw bi leen leeree këne ku génn àddina ci shirk kooku la moom lahum annahum bi mu leen leeree ñoom jullit ñi annahum kana ñooñ asxaabul jahim mooy waa jahim te loolu gisoon nañ ko ci qissatu abi taalib qissatu abi taalib gisoon nañ ko moo tax suñu boroom ne <laughs> mu wax wax ji kon loolu la mooy dafa xaram léegi nag nit ñi moo tax ñoom oustaz diwoon koy def ak nee nañ sax nañ ko utal kaamil loolu ma ne loolu ak fumisterie la ak fumisterie ak ñàkk a xam dara ak jaay ne waaye c'est moderne c'est kii yow yaxu alxuraan nga tiim ko mu wax la leer nga ñëw bàyyi ko fi ndax lan je veux montrer une image de modernité de ma religion qu'est l'islam ay miskin miskin wallahi miskin yaa ant miskin mesquin voilà kon loolu la